anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qawm faqaala yaa fulaan maa mana'aka an tusalliya fil qawm faqaala yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam asaabatnii janaabatun wa laa maa' faqaala alayka bis-sa'iidi fa innahu yakfiik qaala al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ñëw ci beneen bunt boo xamante ne ni ci version yu ñu yor mooy juróom benneelu buntu bi di sixième bi muy baabu tayammum buntu bi nga xamante ne moom la def ci tiim mu ne nag muy xadiis bi mu ci njëkkandi nag mooy xadiis bi nga xamante ne mooy ñeent fukkeelu xadiis bi di quarante xadiis mooy quarantième bi mu ne an Imraan ibn Husayn mu ngi jële ci Seydina di Imraan di doomi Husayn radiyallahu ta'ala anhu ndongolo woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajula dafa gis benn waay boo xamante ne ni mu'tazila boo xam ne dafa beru nekk fëre ñépp ngi toog nii fekk dañoo julli ba pare yonent bi saa saa bi mu tourné comme li nga xam ne moo doon sunnaam di xool nit ñi jàmbaarloog nit ñi léegi mu gis benn waay boo xam ne moom mu ngi ca gannaaw foog doon julli foofu jar moom kese fa toog yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag gis waajoo jële nga xam ne mu'tazila lam yusalli dafa beru te julliwul fil qawli ci biir nit ñi leer ko ne moom bi mu sëñ bi waaye manu fee jóg bi mu bi mu ngi ci tourné manu fee te ñépp a ngi fii ñu doon julli ñépp a ngi fii léegi nag moom loo tax mu ne lam yusalli fil qawm julliwul ci biir nit ñi fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa fulaanu ee yow diw maa mana'aka moo analam moo la tere an tusalliya fil qawm nga daal di julli ci biir nit ñi julli nit ñi lu tax jullee woo nit ñi fa qaal waajooju di fulaan joo jële radiyallahu anhu daal di ne ko yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam asaabatni janaaba wala ma mooy janaaba daal moo ma dal mooy damaa am janaaba wala ma ta aw ndox mu ma sangoo moo tax ñii di julli man ma beru nii fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko alayka bis-sa'iid maa ngi lay dénk pàkk mooy suuf man nga cee tiime fa innahu ndax moom yakfiika comme ko amoo ndox te da ngaa am janaaba yow moom na nga doy lool li nga xam ne mooy pakk muy suuf si fa innahu moom da yag fii ka doy na la ngir nga mën a laablu ñu jàll ci xadis bi ci tegu muy quarante et un bi di ñeent fukk beeg benn al imam al Maqdisi Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma annahu qaala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi haajatin fa ajnabtu <coughs> falam ajid al-maa fatamarraqtu fi as-sa'iid kamaa tamarragu ad-daabba summa ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fadakartu lahu faqaala innamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka <coughs> haakadhaa summa daraba biyadayhi al-arda darbatan waahidatan summa masaha ash-shimaala ala al-yamiin wa zaahira kaffayhi wa wajhayhi lii mooy xadis bi ci tegu mu ne an Ammaar moom al imaam al xaafiz mu ngi koy jëlee ci Seydina Ammaar ibn Yaasir di doomi Yaasir radiyallahu anhu lañ def waaye comme que Yaasir moom moom di baayam saxaaba la moo tax radiyallahu anhuma annahu qaal moom de nee na sayyidina Ammaar radiyallahu anhu mu ne ba'athani nabi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de moo ma yónni fii xaajatin ci benn aajo boo xam ne moom la ma doon doxloo fa ajnabtu lay nag ba ma fa demee ah janaaba daal di may dal nag ca yoon wa falam ajidil ma te trouvé wu ma dañu ma li nga xam ne mooy ndox foofu de léegi nag nu ma def ba ma nooree julli daal na ma def fatamarrawtu fi sa'id ba daal di bërëbu seen te ci da pàkk ba ci suuf ci suuf si laa bërëbu kamaa kenn li nga xamante ne ni tamarrabu dabba ki la eh, mooy bàyyi nu bi comme fas bu ñu ko sàngee ba pare. yi gis nga ni muy bërëgoo noonu di bërëgu ci suuf si noonu ngay gise gaynde yeeg léeg-léeg euh, seen géej ñuy bërëgu noonu ci suuf si ah waxuñu ñu sàng ñu mooy fas wi voilà yii nag da bërëgu mu ne lu mel noonu laa def bërëgu ci suuf si mm, summa ginnaaw bi ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma dikkal nag yonent bi alayhi salatu wassalam fa zakartu lahu ma daal di koy ah tuddal nettali ko li nga xam ne daal moo ma dal ba ma janaaba dalee ni ma def fa qaal yonent bi wasalaam ne ma innama kaana yakfi ne ma innama dëgg-dëgg kaana nekkoon na yakfi ka doon la doy képp an taqula bi yaday nga def mooy du wax ak say loxo mooy def la arab di wax taqul mooy nga def say loxo ak kaza ji wan ko ni nii fii ne summa ginnaaw gi daraba mu daal di dóor noon sallallahu alayhi wa sallama bi yadayhi ñaari loxoom al arba ñaari loxoom yi la dóor ci suuf darbatan wahida benn dóor kefe summa ginnaaw gi masaha shimal mu daal di faxas li nga xamante ne nii mooy bu càmmoñ bi alal yamini ci li nga xamante ne ni mooy ci kaw ndejoor bi wa zahira kaffay ak li nga xam ne moo feeñ ci tenqam yi wa ak li nga xamante ne mooy xar kanam ñu jàll ci hadith bi ci tegu mu ne an ñu moom al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahmatullahi alayhi mu ne an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala utiitu xamsan lam yu'tahunna ahadun mina al-anbiyaa'i qablii nusirtu bir-ru'bi masiirata shahr wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuuran fa ayyumaa rajulin min ummatii adrakathu as-salaatu falyusalli wa uhillat liya al-ghanaa'im wa lam tahilla li ahadin qablii wa uutiitu ash-shafaa'ata wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yub'athu ilaa qawmihi wa bu'ithtu ilaa an-naasi 'aammatan kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahmatullahi alayhi muy wax hadiis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi nii mu ne an Jaabir mu ngi jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah di doomu ki nga xam ne mooy Abdullah radiyallahu anhuma yal na borom bi tabaaraka wa taala kontaan ci ñoom te gërëm leen anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala neena utiitu joxees nañ ma ana kan mooy joxe mooy boroomam moo ko defal lii ay jagle yu mu ko defal xamsan juróom cinq mbir yoo xamante ne nii juróomi yëf juróomi mbir yoo xam ne lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i alayhimu as-salaatu was-salaamu qabli mu ne jox nañ ma juróomi mbir yoo xam ne lam yu'tahunna joxuñu ko ahadun kenn min al anbiya'i ci yonent yi nga xamante ne nii qabli ñoomu fi jiitu woon alayhimu as-salaatu was-salaam mu tàmbali nag di lim juróomi mbir yoo yële mu ne bi ci njëkk mu suratu bi rombi masirata shahr mu ne dimbalee nañu ma ci tiit goo xam ne ak tiitaage goo xam ne mooy dugg samay noon dox boo xam ne fi ma nekk man alayhi salaatu wassalaam ak fa samay noon di nekk mooy fa ma nekk lu mat weer ci doxu eh, ci dox lu tol noonu fépp sam noon boo xam ne lay tiit mooy bu njëkk bi mu ne digg tegu mooy wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura mu ne te defal nañu ma li ñeel ma lardu li nga xam ne mooy suuf si masjidan di sujoodukaay foo xam ne jullit bu ne bu julli jotee man na faa julli obligé wul di def ni nga xam ne mooy ñi ñu jiitu woon woon di jullee ko jaamu seen borom foog ñu ne woon ci seen seen seen bërëb ya nga xam ne moom la ñu ko jagleel moom nag dañ koo defal li liyal ardu suuf si masjida ab sujudukaay wa tahura waaye loo xam ne moom lañ jaam bu nekk ci jullit ñi man di laabloo ndax ndo suuf mooy li nga xam xamante nii jaam bi bu ñëwee ba trouvéwul ndox wala ndox a ngi waaye manu koo utiliser manu koo jëfandikoo bu boobaa mu jàll ci li nga xam ne badal la mooy li nga xamante ne nii mooy mooy remplacer mooy taxaw taxawaayu ndox bu boobaa mooy suuf sii nga xam ne nit ki da ciy mën a tiim bu amee janaaba ta amul ndox wala ndox ma manu koo utiliser wala mu am li nga xamante ne nii mooy eh, jàppam dafa toj mu war a jàpp te amul ndox mu ne lool kon mooy ñaareel bi léegi nag loolu moo tax nag loolu nag mu defal suñu borom defal ko nii mu ne dañ ma koo defal suuf si loo xam ne fu may sujoo sujootukaay ak lu ñuy loo moo tax mu ne fa ayyuma rajulin fa ayyuma rajulin bépp rek foofu foo xam ne bépp góor du góor mën góor góoroo lii nag du góor ñu naan jigéen ñi bokkuñ ci déedéet ñoom ñépp la min ummati ci sama xeet adrakatu fépp foo xamante ne nii góor gu nekk fa mu war a nekk mooy nit ku nekk jullit bu nekk fam man a nekk min ummati te bokk ci sama xeet adrakatu te foo fële mu fekk ko fa as-salaatu julli daal du ko fay dab fal yu salli na julli foo fële bu mu ne ah non non non bàyyi man manumaa julli fii quoi foog ma dem ci jàkka yi wala foog ma dem sama néeg déedéet déedéet mooy foo fële man na faa jullee mu ne loolu mooy kon ñaareel maa ngoog mu ne ñetteel bi wa uhillat liyal ghanaa'im ñu daal di may daganal li nga xamante ne mooy màng yi di butin de guerre yi nga xamante ne nii moom la ñuy jële ci xare yi loolu moom daganul woon ci ñi nga xam ne ñooy xeetu jiitu woon waaye dagan na ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu bi mooy walam taxilla muy leeral nag ne li ma wax sànq mu ne walam tahilla te gis nga màng yi di butin de guerre yi masula dagan li ahadim qabli masula dagan ci kenn du yonent du ña ko topp alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum masula dagan ci kenn qabli lu jiitu woon man alayhi salatu wassalam mu ne wa usitu shafa'a beneen bi nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy ñeenteel bi mu ne wa usitu te jox nañ ma shafa'a mooy li nga xamante ne nii mooy rammu gi rammu gi nga xamante ne nii moom la moom lay na rammu jaam yi moom alayhi salaatu wassalaam keroog yawmal qiyaam te bu leen rammuwul borom bi du xisaab kenn kenn la dut atte mu ne nag bi nga xam ne moo ci mujj mu ne wa kaana nabiyyu mooy juróom bi mu ne te yonent bu man di doon dafa newoon alayhi salaatu wassalaam yub'atu dañ ko doon yebal di ko yónni ilaa qawmi ci ay ñoñam kese voilà Seydina Nuux ilaa qawmi ci ay ñoñam képp lañ ko yónnoon alayhi salaam naka yonent yépp noonu la waaye kanta man rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa bu'ithu ilan nafi'am man nag ñu daal di may yebal daal di may yónni ilan naafi ci nit ñi amma mbooleem seen mooy ku weex ak ku ñuul ku mboq ak ku man di mel ñépp ci man loolu lañ ma yónni kon loolu mooy xadiis bi te mooy bi mujj fi nga xamante ne nii mooy gis buntu bi nii ñu jàll ci buntu bi ci tegu muy baa kitaabu tahaara ba léegi kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne baabul hayd an Aïshata radiyallahu ta'ala anha anna Fatimata binta Abi Hubaysh sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqaalat inni ustahaadu falaa athhur afa ada'u as-salaata faqaala laa inna daalika irq walaakin da'i salaata qadara al-ayyaami allatii kunti tahiidiina fiihaa thumma ightasilii wa sallii kon lii mooy xadiis bi nga xamante ne nii mooy xali bu njëkk buntu bi nii ci version liñ ci yor mooy fëccee mu buntu bi mooy li nga xamante ne juróom-meelu buntu bi ak bi nga xam ne mooy ñaar muy baabul xaydi baabu buntu al xaydi bi wax ci wàllu mbërëk muy jël xadis bi ci njëkk mooy quarante deux day mooy quarante trois mooy li nga xamante ne nii ñeen fukki xadis bi ak ñett mu ne an Aisha mu ngi jële ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha anna Fatimata bint Abi Hubaysh kene ndaw suñu naan Fatima di doomi Abi Hubaysh sahaaba la woon bu jigéen sahaabiya la radiyallahu anha sa'alat an-nabiyya dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di koy laaj fa qaalat mu ne inni man de ustahaadu damay jorngeel mooy damay am ay bërëb yoo xam ne du dagg day ne kese falaa atuhur moo tax ba looloo tax man du ma laaf mukk ndax saa su ne rek maa ngi gis deret bi génn ci man léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam afa ada'u salaa mu léegi nag dama lay laaj ndax kon boobu comme que nii la demee ndax damay bàyyi julli dootuma julli fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko laa ne ko mukk déedéet mooy dégg inna daaliki irq ne ko inna daaliki irq ne ko mooy lim fi tudd nii loolee tax yow do sa sa deret bi di continuer loolee irqun ab lii la ab kii la bu fàcc mooy ab euh, veine la wala ab silik la boo xam ne dafa fàcc moo tax deret bi di génn saa su ne walakin waaye li am ba def xam nga nooy def da'i sona tegal mooy bàyyil di julli qadral ayyaami mooy euh, nattu bés yi nga xam ne lu tolloog bés yi nga xam ne allati kunti moom nga nekkoon laata taxiziina fiihaa laata feebar bii di la dal mooy ya nga xam ne yow sa mbaax la nga xamante ne nii ya nga doon gis mbaax bés ya mu tolloo woon laata lii di la dal te jàppal bés yu toll noonu ne nga ciy bàyyi julli summa bu bés yu jeexee bu ñu jàllee summa ginnaaw ngir tatili nga daal di sangu même bu dee deret jee ngi ñëw wasal lii tani nga tani nga julli ma ci riwaaya mu ne am na ci beneen version bu hadis bi nii beneen rebuju solo wa hadis bi wa alayhi salatu wassalam dane walaysa bil hayda te lii nii nii moom du du du du du mooy deret jooju ngay wax nii nii muy continuer kese loolu du deretu mbërëg de fa ida aqbalatil hayda bu deretu mbërëg bi nag daal di accès fatruki sala na nga bàyyi li nga xamante ni mooy julli fa ida dhahaba qadruha mooy la nga nattoon lu kenn moom bis yi nga xam ne moom nga bu njëkk fa ida dhahaba bu demee qadruha na nga ko natte woon lu tool noonu li ca bis ya farsili anki dam na nga raxas ci yow mooy deret ji wasalli te na julli kon nag loolu mooy xadiis boobu ñu jàll ci ñeent fukkeel bi ñeent al-imaam al-Maqdisi Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne wa an Aysata radiyallahu ta'ala anha anna Umma Habiba radiyallahu anha ustuhidat sab'a sinin fasa'alat rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik fa amaraha an taghtasil fa kaanat taghtasil li kulli salaat kon xadis bi ci mu ne wa an Aisha mi ngi jële ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha anna umma Habiba kenn ki nga xam ne mooy ummu Habiba radiyallahu ta'ala anha ustuhiba moom dafa nekkoon koo xam ne dafa amoon jorgel mooy bu yoo xam ne deret ji day ñëw rek di continuer loolu la ñuy wax moo njoor ngeel njoor ngeel sab'a sinin juróom ñaari at la ko dal fasa alat rasulallah mu laaj yonent bi alayhi salatu wassalam wa sallam an dalik ci lii dal di koy digal an taxtasi la an taxtasi la fa kaana nekkoon tagtasilu doon sangu li kulli salaa ñeel julli bu ne saa bu waxtu julli jotoon da doon sangu léegi nag ñu romb ci hadith bi ci tegu mu ne waan Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kuntu aghtasilu ana wan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid kilana junub kon ci jiw li nga ne mooy ñeent fukkeelu xadiis beeg juróom di quarante bi mu ne al imaam al Maqdisi Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne wa an Aisha mu ngi jële balee ji sayyidatuna Aisha anha annaha qaalat neena kuntu nekkoon na artasilu doon sangu ana man wan nabiyyu ak yonent sallallahu alayhi wa sallam min ina'in waahid ci benn lañ doon bokk di sangu Kinaana ku nekk ci ñun ñaar junub fekk dafa amee woon janaaba ñu jàll ci hadith bi ci tegu di quarante-sixième bi di ñeent fukk ak juróom benn mu ne fa kaana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haid mu ne fa kaana hadith bi mu ne ba mooy day jokkaloo hadith bële même bu dee beneen hadith la mu ne fa kaana nekkoon na moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni bi ma digal man Aisha radiyallahu anha fa attaziru ma lambaayoo ma am loo xam ne moom laay lambaayoo ci suuf ci sama wàllu suuf fa yubashiruni bu ko defee mu daal di may muy jonjog man wa ana wu rek man boobule xaa it damaa nekkoon koo xam ne dama amoon samay règle dama gisoon samay mbaax léegi nag ñu jàll ci xadiis bi ci tagu di quarante-septième bi muy ñeent fukki ak juróom ñaar mu ne wa kaana yuxriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haa'id kon sayyidatu Aisha ba léegi mooy wax mu ne wa kaana radiyallahu anha wa ardaaha mu ne wa kaana te nekkoon na rasulullah lay wax muy dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yuxriju doon génne ra'sahu boppam ilayya ci man wa huwa fekk mu ngi ci jàkka ji mu'takifun doon def i'tikaf di ba nëlu di def xeetu jaamu yàlla yoo yële ay xeetu jaamu yàlla waaye di génne boppam ndax jàkka ji ak néeg Sayyidatu Aisha rido bi dañ ko doon xëcc léegi yaa ngi ci néeg bi moo tax da doon génne boppam ana fekk mu i'tikaaf fa arsiluhu ma koy raxasal wa ana fekk ba ma koy defal loolu di ko raxasal haa'id damaa nekkoon koo xam ne ku doon gis samay mbaax la woon mu romb ci hadiis bi ci tegu muy quarante-huitième bi di ñeent fukkeel bi juróom ñett mu ne wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yattaki'u fi hijri wa ana haa'idun fa yaqra'u al-qur'aan kon al-imaam al Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullah mu ne waan Aisha ba léegi ñuy jëlee ba léegi ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee na kaana rasulullah kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yattaki'u fi hijri da doon wéeru ah li nga xamante ne mooy ci sama sama kaw mooy ci eh, giron moom yi jàpp bii bu jëm ci genoux yi noonu le voilà mooy noonu comme bu nit bi wu xale comme noonu ni muy foofu noonu foofu lay wax noonu mooy li nga xam ne da doon wéeru ci li nga xamante ne nii mooy ci ci ci ci ci ci ci tànk yi le ah wa ana ah fekk moom lañ naan dañ naan néeg mais néeg mooy boo ko waxee noonu nit ki day foog ne am néeg la bu njëkk waaye du loolu mooy nit ki bu toogee noonu ci nii buy uuf comme ni ni boo toogee ci tànk yi noonu la noonu la noonu la doon wéeru wa ana fekk xaa il man damaa nekkoon koo xamante ni nii damaa nekkoon koo xamante ne nii damaa amoon samay mbaax fa yaqra'ul qur'aan moom muy jàng alquran moom yeneen ci alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi wéeru ci man léegi nag ñu jàll ci xadis bi ci taxaw mooy bi mujj moo tax du ñu yem ci vingt minutes yi moo mujj muy xadisu quarante neuf bi di ñeent fukkeel week juróom ñeent mu ne wa an Mu'aadata radiyallahu anha annahaa qaalat sa'altu Aa'ishata radiyallahu anha fa qultu ma baalul haa'idi taqdi as-sawma wa laa taqdi as-salaata fa qaalat aharuuriyatun anta fa qultu lastu biharuuriyatin walaakinnii as'alu qaalat kaana yusiibunaa dhaalika fanu'maru biqadaa'i as-sawmi wa laa nu'maru biqadaa'i as-salaati lii mooy xarit bi mujj ci buntu kitaabu tahaara te moo mujj ci buntu bii nga xam ne moom la def ci wàllu li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu mbërëg mu ne waan moada moom alimam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahmatullahi alayhi mu ne waan moada ñu ngi jële ci ndaw suñu naan moada radiyallahu anha annaha qaalat neena sa'altu Aysata damaa laaj sayyidatu Aysa radiyallahu anha fa qultu ma ne ko ma baalul haa'idi taqdi as-sawm mais lan mooy ndayu lan moo tax lan mooy mbiru ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moom da koo fekk mu gis bi wala tax bi sola te julli yi nga xam ne julliwu ko ba ko mbërëg dalee loolu du ko fay way lan moo tax lool fa qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha ko ko ne ko mu yow mii aharuriyatun ant waaye yow mii xanaa da ngaa bokk ci xawaari ji ndax ñoom mbooloo mu bari ci xawaari ji dañoo nekkoon benn dëkk boo xam ne moom lañ doon wax Harura Allah mooy foofu lañ campé woon foo doon seen siège loolu moo tax nag ñu leen koy tuddee naan képp koo xam ne moom ci ñoom dayoon mooy façon yooyu nga xam ne dañoo bañ jiit bëgguñ ko leen diine ba pare am benn gisin bu borne boo xam ne bu dañ jële wàllu diine jàpp na nag loolu la képp ku nañ dañuy ñëw sax ba yow ay yéese nga voilà yooyu moom moom moom yow sa deret dagan na xamante ni ñàkk autorité lañ bëggul bëgguñ ko leen diine ba pare jàpp ne a xam diine te daf ci riir kese lañ ne léegi nag ñoo campé woon nag nekkoon dëkk buñ naan xarura ñu bari fa lañ newoon ci ñoom moo tax sayyidatuna Aisha ne ko waaye yow xanaa ci ñoom nga bokk ba ngay contesté lii nii nga xam ne loolu nga gis mu def loo ci mel ni sa laaj bi contesté la fa qultu nee na nag ah man Muaz ma ne ko nag lastu bi xaruriya ne ko baax ah, déedéet ne ko bokk nga ci ñoom de bokkuma ci ñoom walaa ci nii waaye li am ba des mooy asxal damay laaj rek damaa gis mbir mi daal mu jaaxal ma ma laaj waaye laaju ma dans l'esprit def sabam xel ne damay contester wala di wane ne way lan moo tax lii ko di jaayu raisonnement yooyu naan xaalat sayyidatu Aisha nag ba mu xamee lool nag mu daal di koy tontu ne ko kaana radiyallahu anha kaana ne kon na yusibuna dalik mooy mbërëg doon nañu dal de fa nu'maru ba mooy jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa nu'maru bi qada'i sawm ñu doon digal te kan moo salaatu wassalaam ñu digal ñu bi qadaa'i sawmi ñuy fay koor bu dee ni mbërëg dañu cee daloon ñu jàpp bis yoo yële daal di koy fay wala nu'maru te doonu ñu woon digal bi qadaa'i salaat ñuy fay julli yi nga xam ne moo ñu ci rëccoon ba ñu mbërëg dalee kon lii mooy buntu bu mujj bi ci kitaabu tahaara